kon insha allahu taala ñu ñëwaat ci téere grammaire bi tey war nekk suñu vingt-neuvième cours muy al-mamnu'u min as-sarfi bala ñoo nag gisoon nañ bii weesu al-fi'lu al-mudaari'u al-mu'tallu al-aaxir gisoon na li aaju woon ci lool lépp léegi nag mu amoon ñaari exercice yoo xam ne waroon nañ ko euh, corriger dana woon tamriinaani aslih yéwe na na yéwe la yéwe na lël mooy aslih yéwe na lël mooy na nga mooy yéwénalal euh, lu ñu war a yéwénal mu ne euh, page bi la voilà aslixi afaala bayna qawsayn mu ne aslixi yéwénalal al afaala verbe yi nga xam ne bayna qawsayn dañoo nekk entre parenthèses wadbut maa fi aaxirihaa li nekk ci fin bi tamit nga maas ko euh, bi ñu njëkk araadallahu an entre parenthèses yah daal bi tegu woon ci yaa bi ñu waroon ko maas yéenal ko annaasa fa arsala rasuulahu li entre parenthèses yadd ayn ak waaw bi tegu ci hum bi tegu ci bil hikmati loolu bu ma koy maas lii laay wax ak bu ma koy yëwénal araada allahu an yahdiyan naasa an yahdiya wala an yahdi daal bi maas naa ko ak yahdi an yahdiya an naasa fa arsala rasulahu li yad'uwahum li yad'uwahum ndax lan laam bi mooy laamu kay ngir te boobu waxoon nañ ci lan ci nawaasib yi la bokk an lan idan kay an bi lañ am boo tax an yahdiya lii bi ci la bokk mooy li kay comme li kay li kay yad'uwahum li moo tax nga ne lii yad'uwahum bil hikmati bi ci tegu mooy yàlla boo dafa nam gindi ni mu yónni yonentam bi sallallahu alayhi wasallam li bi nga xam ne moo ci teg woon al muslimu entre yar bi tegu ci woon ak alif maqsuura bi bil haqqi walan yas walan yas ayn bi tegu ci ak yaa ak alif maqsuura bi fi sharri kon boo ko yëwinal di commencer al muslimu yarda al muslimu yarda rabbiya yarda al muslimu yarda bil haqq walan yas'a ndax lan lan lan la lan lan la loolu mooy lan lu mu lan dafa bokk ci nawaasil yi euh, comme que moom ci la bokk loolu nag moo tax kon na nga naan walam wa lan yes ah, ndax moom lan la naa waaw si bii la bokk an lan isan kay an lan isan jàppal lool ba léegi wa lan yasaa fi sharri al jullit bi yardaa day gërëm bil xaq day gërëm lu baax day doylu di gërëm lu baax walan yas'a te tamit du dox fi sharri du dox tamit ci loo xam ne ak mbon la voilà lu bon léegi bi ci tegu woon euh, bi ci tegu mooy euh, waaw man man après entre parenthèse yadd ayn bi ak waaw bi tegu ci ilal xayri entre parenthèse yàbb rayin bi ak yaa tegu ci nafa xayrihi loolu nag naan man yadu ilal xayri yabghi nafa xayrihi man yadu man yadu ilal xayri yabari nafa ghayrihi lan moo tax ndax man dafa nekk ci jawaazim yi nga xam ne moom day jazam ndax dafa am maanaa charte mooy képp koo xamante ne ni il suffit ngay dox ci lu baax rek kooku kuy dox ci lu baax rek xamal ne moom mu ngi kon bala moo mën sàkku njariñu keneen ku dul moom la il faut mu dox ci lu baax kon man yadu ilal xayri yabghi nafa xayri léegi bi ñu teg woon bi ñu teg woon te mooy mujj bi laa entre parenthèse tan haa ak alif maxsuura bi tegu ci maaruufi loolu la naan laa tan haa anil maaruufi lu tax ndax laa ci naa waa sib yi la bokk lan laa bokk laa tanha laa non lu may wax nii ndax laa laa ci jawaazim yi la voilà laa jaazim la li fi'lin wahidin laa day jazam mooy laa ban laa naa yëf yi nga xam ne day tere ndax lii ab tere la bu doon laa naafiya boobu moom garaawul mais bii bu boobaa mën naa ne laa tanha mais bii tere la damay tere laa tanha laay wax laa tanha anil ma'ruf laa tanha damay tere bul tere njekk voilà laa naahiya te laa naahiya moom bu dee laa naahiya kooku waxoon nañ la ne tufiidun nahya wa tajzimu bu doon nag laa naahiya tufiidun nafya wala ta'malu kon loolu moo doon exercice bu njëkk bi ñu mujjoon aarif maalaw mu ahmar i'raab nekk en rouge ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islaam képp koo xam ne yàlla namm na koo gindi leeral dënnam ci lislaam lan la woon yurid ak yahdiyahu yashrah loolu la waroon a i'raab dañ naan yurid fi'lu mudari' majzum ndax lan man bi moom mooy man bi man bi mooy ci jawaazim li fi'layni la bokk moo tax man yurid la allah bi moo tax ñu ne man nga xam ne ñaari ali duñ ñu ne man yuridillahu mais danga naan yurid yuridi wala yurid fi'l yurid ngay wax fi'lu mudari'un majzumun bi sukuni majzumun bi sukuun man yu ridd kooku kon majzumun bi sukuuni voilà loolu wax après kon boobu jeex na ana fa'ilam fa'ilam mu ci kanam allahu koom jarul nga koy seet kon ñu fi'lu mudari' majzumun bi sukuun yahdiyahu yahdiya danga naan yahdiya fi'lu mudari'un kii fi'lu mudari'un marfu'un bi al fatxati bil fatxati al yahdiya kon danga naan marfu li mansuubun fi'lu mudaari mansuubun bil fatxati ndax maas yahdiya léegi ana kii euh, nu mu tudd faa'il bi nga ne wal faa'il wala bu la neexee nga ne huwa faa'ilu damirun mustatirun fa'ilun wala nga wax li may damirun wa fa'iluhu yahdiya wa fa'iluhu damirun ab damir la sujet de damir la ak pronom personnel la mustatirun boo xam ne dafa nëbbu taqdiruhu liñ ko a mooy huwa mooy fi remplacer allah allah léegi haa mooy maf'ulun bihi kan lay yahdiyahu ma hadi damirun mabniyun wa huwa maf'ulun bihi léegi yashrah moo ci tegu yashrah moom fi'l mudari' majzum la tamit ndax lan ndax man man bi ci kanam fa man man boobu dañ ne woon jawazim li fi'layni man yurid yashrah loolu la dafa jazam yurid ak yashrah kon yashrah fi'l mudari' majzumun bi sukuni léegi loolu moo doon bu njëkk bi aaya bu mujj bi ñu waroon analyser la ba nekk lu xonq ba a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanu ittaqullaha wa aaminu bi rasuulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi yu'tikum kiflayni min rahmatih eh, yéen ñi ngeen xamante ne nii gëm ngeen ragal leen yàlla te ngeen gëm yonentam bi sallallahu bu ko defee dina leen jox ñaari par ci ngërëmam di ngeen am ngërëmu àddina yërmande àddina ak alaaxira yal nañu ko yàlla defal léegi ittaqu moo ci noon aarul ak yuktikum kiflayni léegi ittaqu yaa ayyuha alladhina amanu ittaqu loolu fi'l amr la dañ leen a digal fi'l amr moom waxoon nañ la saa su ne mabni la léegi nga ne ana bi nag fa'il bi nga ne waaw boobu gis nga waaw boobu waaw boobu noonu moom mooy fa'il waaw bii xëcc ittaqu waaw boobu noonu moom mooy fa'il bi léegi kon da nga am damirun wa fa'ilu damirun mabniyun al waawu fa damirun mabniyun wa huwa fa'il léegi yuktikum yuktikum mooy moom da nga gis ne dañu koo lan comme dafa am lan dafa am maanaa charte dafa am maanaa loolu masoon nañ ko gis bi ñuy gis Jawaazin yi biñ naan la mooy fin ou deuxième euh, Jawaazin li fin lay ni gisoon nga xam ne am na yoo xam ne da gis ne ñaari verbe yoo xamante nii mudaari la mais verbe yi wala mu nekk ñaari verbe yoo xam ne maadi la mais dafa ci am yoo xam ne dañu am mooy verbe bi phrase bi dafa am maanaa char fii moo tax yutikum waxul bu boobaa am na ci boo xam ne mooy bu dee benn bi dafa nekk charte bi dañ la waxoon ne bu dee charte bi ak jawaabu charte bi jawaabu charte bu ma nee boo duggee ma jox la boo duggee mooy charte bi jawaabu charte bi mooy ma jox la bu dee dafa nekk charte bi ak jawaabu charte bi ñaari mudaari'a bu boobaa dañ leen di jazam waaye bu dee dafa nekk la ñaari maadi maadi yi moom mabni la loolu moom xam nañu waaye bu dee charte bi dafa nekk maadi yi jawaabu charte bi nekk mudaare bu boobaa mën nañoo jazam mën nañ leen a jazam mën nañ ko jazam fi'l yi waaye mën nañ ko rafa fii yutikum dane bu ngeen gëmee rek bu ngeen ragalee yàlla te gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam yutikum verbe bi lan la woon yu la woon yuktii léegi ñu xasaf kii bi comme que dafa yor maanaa charte te tamit daa yi ko jiitu looloo tax ñu mu nekk yuktikum nga xam ne dañuy xasaf lan bi dañuy xasaf yaa bi duñu yuutiikum bu ngeen kiiwee rek yuktikum kiflay ni kon nga am fi'lu lan yuutikum fi'lu mudaari' la fi'lu boo xamante ne nii dañu ko jazam ci lan bi hadfi harfil illati muy yaa bi yutti dindi yaa boobu fi'lu mudaari' ngay wax kon majzumun bi hadfi harfi al illati wa al léegi ana fa'il nga ne wa fa'ilu wala rek nga ne mabniyun huwa fa'il damir la boo xam ne wala rek xamlu huwa wala yuuti wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa léegi ci kum mooy damirun mabniyun wa huwa wa huwa maf'ulun bihi maf'ulun bihi damirun mabniyun kum kan lañuy jox kum yéen lan lañ leen di jox maf'ulun bihi kiflay ni ñaar kon da nga am fii maf'ulun bihi thani la yutikum yéen lañuy jox ne dañ leen di jox lan liñ leen di jox kiflay ni kiflay ni nekk maf'ulun bihi thani nga xam ne dafa nekk mansubun bil ya'i li annahu musanna ndax ñaar la dañ ko nasab ci yaa ay boobu ndax musanna la léegi loolu moo doon exercice yi tey nag ñu war a gis al mamnu'u min as-sarf mooy li nga xam ne dañu koy tere sarf loolu mooy lan loolu la lay wax nii mu ne al mamnu'u min as-sarf nuqdataani huwa al ismu alladhi la yadxulu alayhi tanwiinun wa yujarru bil fathati al mamnuu min as-sarfi huwa al ismu alladhi laa yadxulu alayhi tanwiinun wa yujarru bil fatxati mu ne al min as-sarf li ñuy woowe al mooy lu ñu tere min as-sarfi ci sarf ñi xam dañ koy mën a wëlbatee nu la neexe surtout fin bi fii nii li ñu ci mu ne huwa moom lay définir huwa moom al mamnu min as-sarf al ismu mooy tur ba mooy tur alladhi bi nga xam ne laa yadxulu alayhi du dugg ci biiram tanwiinun du nangu tanwiin fin bi dernière lettre tur boobu du nangu nga def ci tan wala tun wala tin lii de wayu jarru mais dañ koy jar bil fatha kenn du ko jar bil kasra mais bil fathati mooy masque suuf kenn du ko jar mais masque kaw lañ koy jar loolu mooy al mamnu' min as-sarf kon mooy tur bi nga xamante ni nii moom tanwiin du nangu tanwiin tun tan man daam waaye tamit bu ñu ko waree jar kenn du ko jaral bil kasra waaye bil fathati yooyu nag am na yuñ ci gisoon tey nag daa am yuñ ci yokk gi dinañ indi yooyu yuñ gisoon ci premier tome ba pare yokk ci yeneen mu ne min bu bokk na ci ci yoo xam ne ci ngay xam ne leen gisee xam ne lii mamnu' min na sarf la mu ne bi ci njëkk maa kaana alaman ghayra arabiyyin bii gisoon nañ ko maa tur bi nga xam ne kaana dafa nekkoon alaman mooy prénom e, comme turu dëkk turu nit ak yooyu nga xamante ne nii nag nee nag ghayra arabiyyi yoo xamante ne nag du ay turi arab bu ma nee mbëllëxtin mbëllëxtin tur arab wala mane ne caajaay caajaay du tur arab ainsi de suite wala ma ne euh, euh, yaabaan yaabaan du arab mooy japon waaye bu ma ne philippine philippine philippine du tur arab yooyu ak tamit bu ma ne Moussa Moussa turu arab wala ma ne Yuusufu turu arab léegi mu ne la kon maakaana premier mam noo min a sarf yooyu war a njëkk a xam mooy xamante ni dafa nekk araban ghayra arabiyyin léegi nag mu def benn astérisque foofu mu ne fiiha thalathatu ahrufin wa awsatuha saakinun mislu nuuhun hindun yajuuzu fiiha aljarru bil kasrati wat tanwiin mu ne nag li mu wax nii ne mooy loo xam ne premier façon mamnu' min as-sarf mooy boo xamante ne nii day nekk prénom tur boo xamante ne du mais mu ne na nag mu ne exemple ibrahimu ibrahim ak ishaqu ak yusufu comme li ñu wax sànq léegi nag mu ne la nag le fait mu ne boo xam ne day nekk prénom boo xam ne lu nekk arabe mu ne al kalimatu allati fiha thalathatu ahrufin wa awsatuha saakin mu ne kantaan ak baat yi nga xam ne mooy tur yi nga xam ne ñoom ñetti dañoo composé wu ci ñetti lettre tur yu composé wu ci ñetti xaraf wa awsatuha ci si ci diggu xaraf yooyu muy bi nekk ci digg bi mooy bi nekk ci milieu bi mooy deuxième bi saakin wu nekk saakin saakin mooy soit benn ci xuruful illa yi yooyu gisoon nañ ko waaw wala yaa nga xam ne bii xëcc wala lan wala alif bu dee boobu wala wala sukkoon wala sukkoon bu dee yooyu ñoo nekk ci digg bi mu ne bu boobaa yajuuzu misl comme nuuxun gis nga nuuxun après ñetti lettre la nuun nuun ak waaw bi ak xaa mais ci digg bi lan moo fa nekk waaw te waaw boobu du waaw bu ñu maas day xëcc moom kon lan la saakin lañ koy considérer moom saakin la ak hindun hindun nga xam ne nuun bi ci digg bi dañ koo lan dañ koo sukkoon mu ne bu boobaa yajuuzu fiihal jar bu boobaa nañ ko mën a jar mooy kasra biir kasra ci nañ ko mën a jar ci kasra wat wi te nañ mën a wax hindun ak nuuxun voilà loolu ndax nuuxun xam nga man nga ay eh, nuuxum nuuxum nuuxum nuuxum du arab mais mu ne la nag lii nag mooy exception bi bu dee dafa nekk verbe boo xam phrase euh, tur boo xam ne ñetti xaraf la composé wu bi ci bi nekk xaraf boo xamante ne nii saakin la mooy bu wala waaw buy xëcc wala yaa buy xëcc wala alif buy xëcc bu boobaa man ngaa def tanwiin te man nga koo kasra bi jar ko bi kasra kon bu njëkk baa boobu bu ci al-mamnu' min as-sarf mooy boo xamante ni maa kaana alaman ghayra arabiyyin boo xam ne day nekk prénom boo xam ne du arabe comme Ibrahimu ak Ishaq deuxième maa kaana alaman mu'annathan boo xamante ni dafa nekk prénom mais prénom féminin jigéen la aw maxtuuman wala boog mu nekk loo xamante ni dañ ko dafa jeexe bi taa it ta'niisi taa boo xam ne taa bu jigéen la comme taa marbuuta mooy taa bu tëju comme faatimatu loolu day wane ne day wane la day wane ne ah lii moom mamnu' min as-sarf la moo tax man waa faatimatun aishatun loolu erreur monumentale la jaa at faatimatun ça ne se dit pas jaa at faatimatu ngay wax xadiijatun kenn du ko wax jaa at xadiijatun déedéet jaa at xadiijatu voilà faatimatu exemple mooy boo xam ne dafa jeexe taabu ñu tëj comme taaw taa bi wan ni jigéen la comme faatimatu waaye liñ na ne maakaana alaman mu annasan boo xamante ni tur boo xam ne jigéen la comme maryamu maryam ñëpp xam nañoo turu jigéen la ak xamsatu xamsatu xam nga turu góor la mais mais tur bi ci boppam moom jigéen la mooy mooy nan dafa am mandarga boo xam ne mooy wane ne jigéen la mooy taabu tëju mais tur bi turu góor la mooy ne moom moom nii Hamzatu da ngay gis taabu tëju bi ci ginnaaw mais nag du turu jigéen turu góor la melul ni Faatimatu mooy boobu maxtuuman bi taayit tànnii si boo xam ne dafa boobu Muawiyatu ñooyam tur la woo xam ne ci biti nii jigéen la mais turu góor la léegi nag mu def benn astérisque bi mu defee maakaana alaman muannasan mu ne wa muannasuhu ala wazni fa'ala non non du kii kii mooy biñ gisoon sànk mooy c'est chose mooy kalimaat yi nga xamante ne nii fiyaa thalathat ahrufin dañu am ñetti lettre digg bi ci digg bi comme nuuxun hindun léegi bii kon mooy deuxième bi mooy boo xamante ne nii maa kaana alaman wa annatan boo xam ne dafa nekk lan prénom boo xam ne jigéen la wala mu nekk prénom boo xamante ni tur boo xam ne dafa jeexe taabu ñu tëj taabu tëju comme Faatimatu ak Hamzatu boo xam ne nag moom jigéen la turu jigéen la te prénom jigéen la comme Zaynabu ak Maryam troisième ginnaaw bi ñu gisee alaman ghayra arabi yi boo xamante ni nii prénom boo xam ne du arab ak bi ñu gisee tamit arab boo xam ne moom moom prénom boo xam ne jigéen lay doon wala mu jeexe lan taabu ñu tëj troisième bi mu ne maa kaana alaman fi aaxirihi aani zaidataani ne maa kaana ñetteel bi nga xam ne moom ngay ràññee bi boo ko gisee xam ne mamnu' min as la mu ne maa mooy bi nga xam ne dafa nekk alaman prénom boo xam ne nag tour boo xam ne fii aaxirihi ci jeexintal bi jeexital bi daa am aani comme bu may bind Euh, baabaani ñaari bunt baabun baabaani alif boobu di xëcc ak nuun bi nekk ci ginnaaw mu ne loolu bu dee moo bëgg ci fin bi zaidataani yoo xam ne dañ ko cee yokk nag ci ay tur la wax comme mu ne usmaanu usmaanu kon loolu manumaa usmaanun te ibrahimi ak ishaaqi ak ibrahimun ak ishaaqul ak faatimatun ak faatimati ak maryami ak maryamun ak hamzatun ak hamzati déedéet naka noonu usmaanu manuma usmaanun déedéet usmaanu ak adnaanu ad adnaanu adnaanu man yujaawizu adnaana kon boobu mooy ñetteel bi maa kaana alaman fi aaxiri aani mu ne maa kaana wasfan ala faalaana maa li nga xam ne kaana dafa nekk maa bi nga xam ne dafa nekk kaanam li nga xam ne dafa nekk wasfan nekk ab melo loo xam ne dañ koy dañu ciy dégg dañuy décrire dañuy décrire melo nit ci wala melo waa ji melo bi mu nekk adjectif ala wazni di ko décrire was ni faalaan mais nag mu nekk ci wazni xamoon nañ mooy lan mooy yooyu nga xamante ne ni ci lañuy tëgg mbir yi xawma schème lañ koy woowe xawma ci français schème euh, faalaan mooy il faut mu nekk faalaan ci wazn faalaan boobu nag la defoon assyrie bi ne woon wa muannathu ala wazn faalaan mooy féminin wu mooy faala comme salma mu ne maakaana kon quatrième bi maakaana wasfan ala wazni faalaana mooy loo xamante ni dafa nekk melo mais nekk ala wazni ci ci wazni lan faalaana voilà léegi mu ne la exemple atshaanu comme atshaan atshaanu ak jawaanu ak taabaanu yii yépp mënuñoo def taabaanun wala taabaani déedéet ñoom mamnu' min as-sarf la cinquième mu ne maa kaana ala wazni af'ala boo xamante ne lii dafa nekk ci wazn ci sheemu af'ala waaw ah, wax naa loolu la wax chaîne chaîne mooy ni ñu koy S C H voilà E accent aigu non accent beneen bi accent grave non accent circonflexe après ak la M E chaîne e mooy was gisoon nañ ko bi ñuy gis affaire yi awzan fa'ala faala yafalu faala yafilu faala yafulu kon maakaana ala wasni boo xam ne dafa nekk ci cheemu ci màndaxeet ni ñuy natte afala mooy afala afala comme mu ne exemple bépp loo xamante ni tur boo xam ne boo ko nattee da ngay gis ne day tolloog day nekk day tolloog afala comme ahsanu afalu ahsana afalu ahsanu ak ahmadu ak azraqu tur yooyu moo tax mënoo wax ahmad wala ahmadin wala dén yii nii yépp ñoom ay mamnu min as-sarf lañ duñ nangu lan tanwin te duñ nangu fatha duñ leen fat kii bo jarri ci kasra mais par fatha lañ leen di jar moo tax bu nag naan marartu bi ahmada doo wax marartu bi ahmadi déedéet bi ahmada comme ah ahsanu azrafu ak ahmadu sixième mu ne ma kaana ala wazni mafaa'ilu ak aw mafaa'ilu bépp tur boo xam ne tamit da ko gis mu nekk ci cheemu ci euh, mandaxeem ñu man koo mandaxe man ko man koo natte ak ci mafaa'ilu wala mafaa'ilu xamal ne loolu kon mamnu' min as-sarf la mu ne exemple masajidu wa anna al-masajida lillahi masajidu ak asafirun mooy ay picc masajidu mooy ay pluriel masjidun moskita euh, mosquée bi ñu yi nga xamante ni daa bokk ci mamnu' min as-sarf sa muy septième bi mu ne maa kaana maxtuuman bi alifit ta'niis yi loo xam ne dafa jeexe alifit ta'niis mooy alif bi nga xam ne day wane ne lii jigéen la comme salma salma alif boobu alif maxsuura la alif maxsuura gisoon nañ ko jarul yaa bi nga xam ne du am ñaari tomb kon mu nekk salma loolu tamit day loolu tur boobu mamnu' min as-sarf la waaye mi nga xam ne tamit day jeexe a un comme sama un alif boobu di jeex ak di xëcc ak hamza ba ca ba ba nekk ca suuf ga nga xam ne mooy nekk ca kaw ligne ba boobu ci kii yi la bokk léegi mu par exemple ulama u ula ma u comme sama u ula ma u ulama u ak lan umaraa u exemple umaraa u alif bi ak hamza ba ci suuf léegi nag mu ne la am si la day joxe exemple kon gis nañu set yoo xam ne bi ci njëkk mooy boo xam ne maa alaman ghayra arabiyyin boo xam ne day nekk alam prénom boo xam ne du arab comme Ibrahim ak Ishaq deuxième bi maa alaman mu'annathan mooy boo xam ne dafa nekk prénom féminin ak boo aw maxtuman bi taay tanis wala mu jeexe taa bi nga xam ne taawu bi ñu wane ni jigéen la mi mislu comme exemple Fatima ak Hamzatu kanta alaman muannasan prénom boo xam ne jigéen la exemple am mooy lan exemple am mooy Maryamu ak Zaynabu ak yooyu léegi ñetteel bi ma kaana alaman fi aaxiri yi taani zaidataani exemple mooy bi nga xam ne prénom la boo xam ne dafa jeexe aani comme us dafa aanu wala yooyu mooy aanu usmaanu adnaanu ainsi de suite quatrième ma kaana wasfan ala wazni bi nga xam ne moom adjectif la day melale descriptif descriptif la day décrire mais ci wazn ci cheemu fa'lan la nekk comme atshan jawaan taabaan bii mar bii xiif bii di tekki la sonn cinquième ma kaana ala wazni af'ala bi nga xam ne dafa nekk ci cheemu dafa nekk ci wazn af'ala comme ahsanu azraqu ak ahmadu sixième ma kaana ala wazni mafaa'ilu aw mafaa'ilu exemple mooy li nga xam dafa nekk ci cheemu ci wazn mafaa'il wala mafaa'il exemple masajidun ak asaafirun bi ci mujj ma kaana maxtuuman bi alifi ta'niisi aliful maqsuura wa al alif wa hamza comme bi nga xam ne dafa jeexe alif boo xam ne day wane ni jigéen la comme alif maqsuura comme salma ak boo xam ne dafa jeexe a u alif bu ak a bi nekk comme kubaraa u wala umaraaw ak shu'araaw ak ulamaaw léegi nag kon loolu mooy yi nga xamante ne nii boo foo leen gisee xam ne lii mam min as-sarf la duñ jël tanwiin te buñ leen di jar duñ leen jaral bil kasra mais bil fathati mu ne nag lay jox ñaari façon exemple exemple boo xam ne al masruufu ak exemple boo xam ne day nekk al mamnu'u min sarf léegi al masruufu mooy li nga xam ne day moom moom bu dee dañu ko war a jar dañ koy jar te day nangu tanwin mu ne exemple daxala karimun karimun ndax moom mooy sujet bi daxala kan moo dugg karimun karim waaye bu dee maf'ulun bihi la loolu sujet la mooy ki jëf-jëf ra'aytu gis naa kariman karim gis naa karim man ndax day jël tanwin te moom da koy nangu ta ah, ndax mafoolul bii la te masuuf la moom nekkul mam min as-sarf léegi nag bi nga xam dañ koy jar nga ne sallamtu ala karimin nuyu naa karim ala karimin léegi nag nañ jël bu doon mamnu' min as-sarf moo nekk palaasu karim al mamnu' min as-sarf mu ne par exemple nañ jël comme maryamu moom la joxe mu ne daxal tu daxalat boog daxalat dugg na maryamu sujet la mais waxoo maryamun comme karimun bu nekkee maf'ulun bihi est ce que da naan comme ni nga waxoon ra'aytu kariman da nga naan maryaman mu ne la déedéet ra'aytu maryama ra'aytu gis naa maryama ndax du jël tanwin te tamit nii lay def kon maf'ulun bi maryama léegi nag ñu ne nañ xool jar bi bu dee xarfu jar da koo kii est ce que day nekk comme karim sallamtu ala karimi mu ne la déedéet da naan sallamtu alaa maryama sallamtu nuyu naa alaa maryama nuyu naa maryam alaa maryama te waxoo alaa maryam lu tax ndax moom mamnuun dina sarfi la léegi nag mu lay wax lu am solo ci mamnu min as-sarf nga ne mais ñoom nii lañuy mel saa su ne duñu changer mukk hein jamais hein ñoom duñu changer jamais hein kenn manu leen a jar ah kenn du leen jar du tout mu ne la nag non xaaral am na kaayu particulier yoo xam ne bu jotee mamnu min as-sarf dañ ne la kenn du ko jar ci kasra mais dañ koy jar ci fatha ñu ne la nag am na nag kaa yoo xam ne dañ leen di jar ci kasra mu ne moom laa lay wax nii na ko mais yooyu mooy lan mu ne la déglul ne la ida daxala ida daxala bu duggee ala hadihi lkalimaati ci yiile baat almamnuati min as-sarf yi nga xam ne dañu duñu nangu tanwi te tamit duñ leen jarre ci lan kenn du leen jarre lan kasra mais dañ leen di jarre fatha mu ne bu dee ci baat yii nii ñu gis mooy yi ñu gis façon yi set yi ñu gis nii bu dee idaa daxala ala hadihi al al mamnu'at min as-sarf al bu dee al da leen jiitu mooy yi nga xam ne al da ciy dugg xam nga xam nga mariamu kenn du wax al mariamu lool c'est impossible al al ibrahimu lool man da nekk mooy yi nga xam ne mën naa jël al la day wax idaa daxala ala hadihi al idaa daxala bu dee deem dugg na ala hadhihi al kalimaati ci yii mamnu' min as-sarf yi gis yi nga xam ne dañuy nangu al al da cee dugg aw kaanat wala boog sax al dugg ci mais dañoo nekk mudaafatan ñu nekk mudaaf mudaaf waxuñ na mudaaf ilay de mudaaf bu ma nee buntu kër gi mu nekk comme buntu boobu di njëkk mudaafatan wala ñu nekk mudaaf mu ne bu boobaa nag fattu fattu jarru bu boobaa dañ koy jar bil kasrati kenn du ko jarrati fatxa mais bil kasrati kon gis nga ci cas bii rek ñaari cas la mooy soit ñoom ñii ñu jël al ma yi ci mën a jël al buñ nangoo bu dee al da dañoo da da cee dugg mu nekk mudaafa bu boobaa mën nañ leen a jar bil kasrati ah ndax ñoom dañ ne woon seen règle la la dañ leen di jar bil fatxati waaye ci deux cas yi soit bu dee al dañoo am al ci kaw yu indéfini liy définir bo wala ñu nekk mudaaf mudaaf tamit ci façon yi yiy définir la bu dee yooyu nag boobaa mën nañ nee na jar bil kasra bu ne exemple daawtu li ulamaa bii moom du changer ndax lii bi ndax ulamaa al dugg ci te tamit nekkul lan mudaaf kon lii pourtant xarfu jar la mais a ngay wax majruurun bil fatxati ndax lan li annahu mamnu'un min as-sarf léegi nag même phrase bi mu ne kaay bu doon dama cee def al bu ma doon da'awtu lil ulama i laay wax bu boobaa ndax al da cay dugg da'awtu ñaanal naa lil ulama ñaanal naa jàngalekat yu góor yi nga gis ne bi al duggee li al lil ulama i waxuma lil ulama a te pourtant bu njëkk bi li ulama da'awtu li ulama a léegi nag bi nga xam ne mudaaf la bii mooy al da cee dugg mais bi nga xam ne mudaaf la tamit dañ koy mën a jar bil kasrati mu ne da'awtu li ulama il islaami ñaanal naa boroom xam-xami l'islam bi da'awtu ñaanal naa li ulama i te doo wax li ulama al islaami ndax lu tax ndax moom mudaaf li annahu mudaaf kon bu la nga li ulama i loolu moo doon exception bi nga xam ne ci cas boobu rek ci la jar bi di mën a jar mën a jarre naa bil fatha non bil fatha mais bil kasra bi comme ni nga xam ne moo li jar baaxoo kon mooy bu dee al da cee dugg wala moom mu nekk la mu nekk mudaaf léegi mu ne la i'rab pare na ci cours bi léegi i'rab mu ne li muy i'rab sallamtu ala ibrahima mu ne sallamtu nuyu naa ala ibrahima nuyu naa ibrahim danga naan sallamtu sallam sallam fi'lu maadin mabniyun tubi fa'ilun damirun mabniyun fi mahalli raf'i mais dafa nekk ci place foo xam ne dañu ko waroona dañu ko waroona ndax boom fa'il place fa'il la nekk te fa'il dañu koy nan dañu koy rafa kon moom place um ku fa nekk dañ koo war la dañ koo war a damm moo tax moom fii ma dañ ko wara a rafa boog fii mahalli raf'i dafa nekk ci place lu ñu waroon a rafaa tuubi ala xarfu nga ne waaw xarful jar xarfu jarrin mabni xarfu jarrin la mabniyun boo xam ne moom du changé ala rek nga mën a wax ibrahima ismun majruurun moom majruurun bil fatxa ci ngay wax li annahu ndax moom mamnu'un min as-sarfi mamnu' dañuy tere tanwin te bu jël kasra léegi nag mu jox la ñetti exercice mu ne tamarin mayizil asmaa al munsarifata min al asmaa il mamnuuati min al sarfi wa bayyin sababal man'i mu ne bayyin leeralal bayyin na leeral mayiz bokk mayiz mooy ràññeel al asmaa tur al munsarifata yi nga xamante ne nii ñoom dañuy nangoo seen dinañ jël tanwin dinañ jël kasra dinañ jël lépp minal asmaa ay ci tur yii dañ leen di ràññee ak al mamnu min asar mooy ràññeel ana yan mooy tablool yan ñoo ci mamnu min asar ak yan ñoo ci munsarifa fi'l yi nga xam ne dinañ ñoom biñ mamnu min asar tur yi boobu nga def leen boo da ngay def tableau nga def al asmaul munsarifa wal asmaul mamnu min asar deuxième tableau bi après boo gisee tur yi nga xam ne moom dañuy nangu tanwin ak kasra nga def leen foofu yi nga xam ne moom na mamnu'a min as-sarf la nga def leen beneen case bi après nag nga leeral ana ma lan moo tax yi nga xam ne mamnu'a min sarf lan moo tax mu nekk mamnu'a min as-sarf mu ne bi ci njëkk talaami talaami daal bi nag yow yaa koy maas ndax bu ma ko maasee di nga xam ndax mamnu'a min as-sarf talaami daal bi tegu ci mooy ay élèves bi ci tegu saxraa après Hamza bi nekk ci kaw ligne bi ab ya daat bi tegu ci daat bi daat boobu tamit yaa leen di maas tamit après nga xool ci ban kaas ñu koy dugal muhamma muhamma daal bi tegu ci daal boobu yow tamit danga koy maas pour xam moom waxu sax nga maas ko mais mooy il faut nga maas ko ndax man ni mu ko liiree moo ko liiree normalement da xam nan la après nga xool foo koy dugal après nga wane pourquoi mu nekk moom lan moo tax mu nekk mamnu min as-sarf bi ci tegu salma nuun bi tegu ci après nuun boobu yow yaa koy maas xool fan la bokk am waa laam bi tegu ci laam boobu tamit ne ko noonu kaati baa bi tegu ci baa boobu tamit na noonu la danaa nii danaa nii élève taxawal dama ko fàttewoon talaami daal bi loolu mooy élève sahra hamza bi nekk ca kaw ligne ba mooy le désert mooy désert bi abya mooy lu weex abya daat bi tegu ci mooy lu weex muhammad daat bi mooy muhammad salma nuun bi tegu ci nuun kooku mooy salman amwa laam bi tegu ci loolu mooy alal kaati baa bi tegu ci mooy bindkat écrivain danaani raa bi tegu ci raa boobu tamit yaa koy man danaani mooy plurielu diinaar diinaar nga xam ne euh, presque benn diinaar euh, cent cinquante jëm deux cents euros la danaani da mooy diinaar bu yàgg ba booba danaa nii raa bi tegu ci raa bu yaa koy mas nga xool tamit doy na ngay xool fan nga koy dugal ci kaas yi nga wane bu dee mam noo mën a sart la lu tax yaqu baa bi tegu ci baa bi loolu mooy yaqu euh, nu mu baa bi tegu ci mooy baa boobu yaa koy maas xool foo koy dugal sadd sadd raa bi tegu ci raa boobu tamit nekki noonu mooy dënn muu léegi siin ak alif maxsuura tegu ci muu siin ak alif maxsuura mooy yonent boobu bu màgg boobu waa banu israil wa ñoon noon ca Firawna ak frère am bi ci tegu àq shin bi tegu ci àq shin shin bi tegu ci shin boobu Chine boobu yaa koy maas xool foo koy dugal est-ce que lu ñuy kii la bu mu bokk musarrafa wala munsarifa wala mamnu min as-sarf ahma ahma daal bi tegu ci daal boobu yaa koy maas xool tamit fan ngay dugal boobu mooy ahmad ahmad li ñu tegu makka taabu tëju bi tegu ci taabu tëju boobu naka noonu danga koy maas xool mooy dëkk bu barkeel boobu zaadahallahu tashrifan wa takrima aali miim bi tegu ci boobu li mooy boroom xam-xam aali miim bi tegu ci baqara taabu tëju bi tegu ci baqara taabu tëju bi daal ciy tegu lay laam bi ak alif maxsuura tegu ci lay al laam bi ak alif maxsuura tegu ci mooy euh, ndaw soosee ñu naan majnuunu lañ cay teg mooy ndaw soosee lay majnuun lay majnuun lay voilà ka ca tegu turu arabe la euh, bi ci tegu zayna zayna baa bi tegu ci baa boobu tamit nga maas ko xool ana fan nga koy dugal far yi far yi daal bi tegu ci daal boobu it nga xool boo ko maasee nga xool foo koy dugal ci kaas yi ak tamit nga wane lu tax bu dee mam noo mën a sarf la lu tax dajaaja taabu tëju bi tagu ci taabu tëju boobu tamit naki noonu naki mbokkam mooy ganaar farid mooy farid moom tur dajaaja mooy mooy ganaar léegi aayaa aayaa taabu ubbeeku bi tegu ci boobu it yaa koy maas xool noo koy def xula mooy ay màndarga ay sii ay aaya xulafaa hamza bi nekk ca kaw liñ ba nekk ca fin ba mooy ay wuutaakoon ñi nga xam ne ñoom ñoo wutu lay xalif anha raa bi tegu ci raa boobu tamit yaa koy maas nga xool foo koy dugal ci kaay bi anha raa boobu tegu ci sakraa sakraa nuun bi tegu ci nuun boobu yaa koy maas xool foofu comme sakraan moomee nga xam ne moo nekkoon boroom këru kan euh, ummul mu'minin Sawda bint Zama avant yonent bi sallallahu di ko dee Euh, radiyallahu ta'ala anha ci bi ci tegu sal sal miim ak alif maxsuura tegu ci moom it turu jigéen la sal hammat bële moom la Sëriñ Tuubaa radiyallahu ta'ala def def tasghir Sulaymaan léegi sal miim bi miim bi ak alif maxsuura nga maas ko xool koo ko dugal karima karima taa bi nga xamante ne nii taa bi nga xamante ne dafa tëju tegu karima taa bu tëju bi daal di ciy lan daal di ciy tegu boobu daa ko maasoon bi tegu ci miim boobu na ko noonu na ko noonu ay tur la karim mooy ku tedd ku jigéen wala ku tedd ku góor mais dañuy ay tur la tamit nit ñi di tudd yuusu yuusu faa bi tegu ci faa boobu yaa koy maasit xool foo koy dugal ci kaas ak bu dee mam noonu na sarf la lu tax madrasa taabu tëju bi tamit naki noonu mooy école masjid daal bi tegu ci loolu tamit yow yaay xool noo koy maasit nooy def bi ci tegu mu ne óot boot xarakatama la woon wax ma bi ci tegu moom dana la rek nga maas li nekk en rouge maas rek la la wax boobu mi di nekk yuusu faa bi tegu ci faa boobu yaa koy mas atwa laam bi tegu ci laam boobu yaa koy mas min haaja raa bi tegu ci yow yaa koy mas yuusu faa bi tegu ci yaa koy mas atwa laam bi tegu ci yaa koy mas min haaja raa bi tegu ci yaa koy mas loolu mooy yuusuf moo dina njool haajara haajara léegi bi ci tegu inna ibrahim miim bi tegu ci miim boobu yaa koy mas raa filmana miim bi tegu ci yaa koy maas an yad an yazba xaa bi tegu ci yaa koy maas ismail laam bi non ismail la ndax boobu boolewu ko ci xam naa da ko cee bëggoon a boole mais <laughs> farul rouge euh, xam naa faute de kii la ndax moo tax maasu inna ibrahim miim bi tegu ci yaa koy maas raa filmana miim bi tagu ci yow yaa koy maas an yas ba xaa bi tagu yaa koy maas ismail laam boobu yaa koy maas voilà léegi mu ne mooy e, e, yonent Yàlla Ibrahim dafa gis ci gént ne moom da doon rendi suñu maam ismail alayhim asalatu wasalam alayhim asalatu wasalam bi ci tegu afaani ataani ali ali bu am shadda bi tegu ci am shadda boobu yaa daraahi miim bi tegu ci boobu yaa maas maaduda taa nga xamante ni dafa tëju maas li ashtari yaa bi tegu ci yaa maas bihi udhiya taa bu tëju bi tegu ci maas lool mooy ali jox na ay ay dërëm Ali jox la ma dërëm yoo xam ne yu ñu lim yu limu la yu ñu mën a takk la ngir ma jënd ci lan ngir ma jënd ci ma jënd ci am xar wala waa am xar loo xam ne moom tabaski wala bu bu bu bu kii rek bu ngénte bu tudd voilà loolu mooy loolu léegi loolu noonu moom nga ñuy maas maas rek lañ la wax pour bii di ñëw nekk ah dernier exercice mu ne enrib maayal yi inraba yii di ñëw ba'awuzu billahi minash shaytaanir rajiim falaa tad'u ma'a allahi ilahan axar falaa tad'u ma'a allahi ilahan axar bul woo bul ñaan di jaamu te bul jaamu en dehors de yàlla beneen yàlla ku yàlla bul jaamu beneen yàlla lii ma topp di ko di ko di ko def waaw ñaan mooy woo kenn boo amee problème bul woo beneen yàlla bu dul suñu boroom léegi lépp nag ngay analyser léegi nag mu defoon xulaasa gis nga ndax yi mooy waaj a jeex moo tax gisoon nañ ci ñu weesu xulaasa al asmaa mooy taqsiimu xulaasa taqsiimul ismi ila al marfu'aat wal mansuubaat wal majruuraat fii nag mu def xulaasatu alaamaatil i'raabi fil ismi mooy résumé alaamaati xulaasa mooy résumé mooy li ñuy i'raab yi ak fin yi tamit fil ismi ci tur yi mooy fin tur yi léegi dañuy résumé moom nga liñ ci gis lépp boobu ba léegi ci tur yi nag seen fin yi nan lañ leen di mu ne al alaamatul yi nga xam ne ñoom cosaan yi mooy yi ak dammatu bu dee damma comme doon léegi lan mooy mandargaay cosaanu damma mooy rafan mu ne rafan mislu jaa al jaa a na al waladu si kon ak damma mooy alaamatu alaamatul asliya li dammati mooy lan arrafu mooy maska lonk moo tax jaa al waladu kantaan ak bu dee fatxa mu ne alaamatu alaamatul asliyatu al asliyatu lil fatxati mooy lan nasban al fatxatu kon nasban moom dañ koy nasab comme mu ne exemple ra'aytul walada ra'aytu gis naa al wala da da da nasban waaye ala al alaamatul asliyatu lil kasrati mais mandargaay cosaan pour loo xam dañ koy kasra jarran mooy loo xam ne jarr lay doon mu ne sallamtu mooy damma moom mooy mandargaay lan asliya ci liñ naan rafaa buñ nee rafaa rafaa buñ nee euh, lii dañ ko war a rafaa màndarga bi nga xamante ne ni moom mooy bu cosaan bi mooy ak dammatu comme alwaladu mais buñ nee lu ñu war a nasab comme complément d'objet direct moom mandargaay cosaanam mooy alfathatu mooy fatha comme jaa alwalad ra'aytu alwalada bu dee nag mandargaay loo xamante ne ni cosaan yoo xam dañ ko war a kas dañ ko war a jar bo moom mandargaay cosaanam mooy alkasratu comme sallamtu alal waladi sallamtu nuyu naa alal ala alwaladi ndax ala xarfu jar la léegi nag yooyu ñooyu cosaan bi mooy lan damma bu dee fa'il la bu dee lu war a rafaa damma la mooy màndargaay cosaanam bu dee lu ñu war a nasab fat kii la al fatxatu la fatxa maskal kaw bu dee loo xam ne dañ ko war a jar masque suuf mooy kii bi mooy cosaan bi muy kasara léegi nag mu am mandarga yoo xam ne yoo xam xam ne yi du du chaque jour ñoo fiy nekk du fa'il bu nekk buñ nee rafaa rek damma lay doon léegi nag mu ne la am na yu leen di remplacer mooy al alaamaatu naaibatu mu ne kon al alaamaatu naaibatu an naaibatu bi so nekk ak naaibu anil fa'il yi remplacer yii nag mandarga la ñoo xam ne ñoom dañuy remplacer lan dañuy remplacer mandargaay cosaan yi muy damma ak fatha ak kasra mu ne al alaamaatu naaibatu mandarga yi nga xam ne ñoom dañuy wuutu yu cosaan yii di leen remplacer hiya mooy al alifu alif rafan fil musanna mooy bu dee loo xam dañ ko war a rafaa xam nga rafaa waxoon nañ ne cosaanu mandargaam mooy damma mais nag damma bu dee musanna la bu boobaa du nekk damma mais alif lay doon voilà moom moo fi remplacer damma bi comme jaa ak tilmidaani jaa a dikk na ak tilmidaani ak tilmidaani bu boobaa rek naan marfu'un bi alifi li annahu musanna dañ koo rafaa ci alif kenn doo wax damma ndax damma bi daa am ko fi remplacer mooy alif bi loolu kon mooy mooy alif moom mooy remplacer lan loo xam dañ ko waroon a rafaata mu nekk duyal musanna ñaar kanta waaw bi mu ne nag bu dee waaw mandarga bi nga xam ne moom mooy remplacer damma bi moom mooy waaw bi rafaan bu dee tamit ba léegi lu ñu war a rafaa fiil jam'il muzakkari saalim bu dee jam'u muzakkar saalim lañu nekk bu boobaa li nga xamante ne nii moom mooy remplacer damma bi mooy waaw bi comme jaa al muslimuuna jaa dikk na al muslimuuna dang naan fa'ilun marfu'un bil waawi li annahu jam'u muzakkar saalim kon jam'u muzakkar waaw bi moom moo remplacer kan damma bi ci rafaa bi fii dañ naan alwaawu kon mooy remplacer rafaan loo xam ne dañ ko war a rafaa fil jam'il muzakkar saalim ci jam'u muzakkar saalim mooy pluriel boobu di am uuna mu ne la ba léegi waawu tamit le moom mooy remplacer foo xam ne dañ koo war a rafaa mais fil asma'il xamsati ci tur yi nga xam ne ñooy juróom yi ñu gisoon ay axu abu ainsi moo tax mu ne exemple jaa a dikk na axuuka jaa a dikk na axuuka sa frère bi kon danga naan axu fa'ilun marfu'un bil waawi li annahu min asmaa'il xamsati ndax moom dafa bokk ci al asmaa'ul xamsa ñeent ñett yi ñu gis alif pour duel waaw bi pour jamo muzakkar saalim beneen waaw pour asmaa'ul xamsa yooyu ñooy yi nga xam ne ñoom ñooy remplacer damma bi ci lu ñu war a rafaat bu dee nag lu war a nasab mu ne yaa an yaa bi al moom mooy remplacer fatha bi loo xam ne koo war a nasab ci ban ci kaa mu ne fil musanna bu dee duel la bu dee tur bi la bu boobaa yaa moo koy mooy remplacer fatha bi mu ne exemple ra'aytu tilmidayni ra'aytu gis naa ak tilmidayni ñaari ñaari élèves yu góor yi léegi foofu ak tilmi day ni ay ni boobu yaa boobu noonu yaa boobu ay boobu moom mooy lan moom moo remplacer li nga xamante ne lu tax ndax musanna moo tax ak tilmi ak tilmi ni kon da naan ak tilmi day ni moom lan la maf'ulun bihi mansuubun bil yaa'i li annahu musanna loolu mooy bu dee duel la mu ne la ba léegi yaa bi mooy remplacer ci lu ñu war a nasab fil jam'il muzakkari saalim yii yëpp gisoon nañ ko ab résumé la rek ab tableau boo xam ne lay résumer l'affaire ci loo xam ne jam'u muzakkar sa euh, muzakkar saalim la te mu nekk complement d'objet direct ñu war koo nasab bu boobaa yaa bi moom mooy remplacer lan fatha bi moo tax mu ne exemple ra'aytul muslimiina gis naa way wommatu ñu ñu góor ñi muy jullit loolu kon danga naan al muslimina maf'ulun bihi ra'aytu kan nga gis complément d'objet rek al muslimina maf'ulun bihi li annahu jam'un mudhakkarun saalimun léegi est-ce que yaa rek moom mooy remplacer mu ne la alif bi tamit day remplacer foo xam ne dañ koo waral nasab day remplacer fatxal fil asma'il xamsa ci tur yi nga xam ne tamit ñoo juróom yi gisoon sànq comme axu abu fu ainsi de suite da naan kon exemple ra'aytu axaaka ra'aytu gis naa axaaka sa frère bi kon ci axaa da naan lan kan laa gis ra'aytu gis naa axaaka axaa kon dafa nekk maf'ulun bihi boo xamante ne ni mansuubun bil alif dañ ko nasab ci lan alif lu tax annahu min asma'il xamsati dañ ko nasab alif ndax moom ci asmaawul xamsa la boobu léegi nag dernière façon bi nga xam ne moom mooy mandarga yi nga xam ne ñooy remplacer fatxa bi ci loo xam dañ ko war a nasab mu ne al kasratu kasra moom day remplacer day nekk xam ne moom lañ war a nasab foo xam ne lu ñu war a nasab loo xam ne au lieu ñu def fa fatxa kasra lañ fay def ne foofu mooy ci bankaa mu ne fil jam'il muannath salim ci pluriel bi nga xam ne moom dañu koo jigéenal comme albanaatu ak yooyu ndax waxoon nañ la al mu al jamul mu annasu saalim yunsabu wa yujarru bil kasrati yurfa'u bil dammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati kon dañ koy lan dañ koy rafaa ci ci mais dañ koy nasam bi ko jar ci kasra kon loolu kon xam nañ ne kon kasra bi day remplacer la nas ba nas nas nas bi fii li ñu war a nafar moom day remplacer ak fatxa kasra lañ koy def i da moomu am na saabi exemple ra'aytul muslimati du ma wax ra'aytul muslimata ra'aytul gis naa al muslimati muy way wommatu yu jigéen ñi muy jullit ñu jigéen ñi gis naa gis naa leen ñoom gis naa jullit ñi nga xam ne ay ñu jigéen lañ muslim maati laay wax léegi kon yooyu mooy yi nga xam ne moom lañu war a nasab léegi yi nga xamante ne mooy yi remplacer kasra ndax kasra waxoon nañ la li ñu war a jar wax pare nañ ci nasab yi ñu war a jar nag waxoon nañ mandargaay cosaan bi mooy kasra léegi kasra bi est-ce que am na yoo xam ne ñoo koy remplacer mu ne la waaw alyaa bu dee yaa jar na loo xam dañ ko waroon a jar day remplacer bu cosaan bi nga xam ne mooy kasra musanna bu dee ci yàlla la ci ñaar mu ne exemple sallamtu alal waladayni sallamtu nuyu naa alal waladayni ci ñaari gone yi nga gis ne ay boobu après daal bi ay boobu moom moo remplacé lan kasra bi ndax kasra comme que jar la te mënuñ fa def kasra mooy yaa bi moo ko remplacé ndax lan duyal la musanna sallamtu alal waladayni nga ne ko lool rek la mu ne la déedéet des na al yaa bi tamit ba léegi day remplacer kasra bi jarran ci lu ñu war a jar fi jam'il muzakkari saalim ci fii ñu ci lu ñu war a jar mu ne exemple sallamtu alal muslimiina sallamtu ci jullit ñu góor ñi alal muslimiina yaa bëgg xëcc ci miin bi moo tax kon danga al muslimiina ah ismun majruurun bi yaa ili annahu jam'un mudhakkarun saalim tur la boo xam ne dañ koo majruur ci yaa tax moom jam'un mudhakkar saalim comme ni ngay waxe ci wala day ni ismun majruurun bil yaa ili annahu musanna nga ne ko kon yaa bi musanna pour duyal rek la ak jam'un mudhakkar saalim mu la des na mais yaa bi ba léegi day remplacer kasra bi ci lu ñu war a jar mais fil asmaa'il xamsati ci yi nga xam ne mooy tur yooyee nga xam ne ñooy juróom nga ne ah mu waaw nga ne ko exemple mu ne sallamtu ala axiika nuyu naa sa mbokk mi sa frère bi axiika kon axiika da naan axii ismun majrurun bil li annahu min asmaa'i al xamsati mu ne mais yooyu rek la kon jeex na nga ne ko waa yaayi jeex na mais am na beneen boo xam ne day remplacer mandargaay cosaan ci lu ñu war a jar muy kasra daa am lu koy remplacer muy alfatha alfatha day remplacer kasra mu ne exemple nga ne ko mais ci banka mu ne la fil mamnu' min as-sarf mooy liñ gis sànq ci mamnu' min as-sarf sallamtu ala ibrahima exemple nuyu naa ibrahim te waxoo sallamtu ala ibrahimi lu tax bu boobaa kon naan ibrahima ismun majrurun bil fatxati li annahu mam mamnuun dañ koo tere min as-sarfi ci tanwin wala ñu koy kasra comme que dañuy tere ko koy kasra buñ koy jar tamoom kon mamnuun min as-sarfi dañ koy kasra ci lan moom yuy jarru dañ koy kasra ci lan bi al fatxati loolu kon mooy yi nga xam ne ñoom ñooy remplacer jar ci gàttal pour résumer waat tuuti kon mandargaay cosaan yi nga xamante ni lu ñu war a rafaa la ci arab mooy ak dammatu exemple jaa al waladu mandargaay cosaan ci loo xam ne dañ ko war a nasab mooy al fatxatu mooy lu nekk complément d'objet direct par exemple comme ra'aytul walada gis naa xale bi wala daa mandargaay cosaan loo xam ne dañ ko war a jar mooy al kasratu mooy li ñuy masque suuf sallamtu alal waladi mais maskaay cosaan yi muy ak dammatu ci loo xam ne sujet la lu ñu war a rafaa wala am nasb lu ñu war a nasab muy fatxa wala lu ñu war a jar muy kasra yooyu du tout le temps la ñuy continuer di nekk mais daa am yoo xam ne ñoo leen di remplacer yi leen di remplacer nag bu dee loo xam ne dañ koo war a rafaat mooy alif bi ci loo xam ne bu nekkee duyal fil musanna ci duyal alif bi mooy remplacer comme jaa at mooy remplacer lan damma bi comme jaa at tilmidaani mais ba léegi bu dee waaw bi tamit bokk na ci yi nga xam ne après alif bi day remplacer lu ñu war a rafaat mais bu dee ci kaaw bu dee moom tur boobu jam'u muzakkar saalim la comme jaa al a jullit ñi ñëw na musli muuna waaw boobu mooy sujet bi te moom mooy li nga xam ne moo ko ram moo remplacer bi ba léegi bu dee ci asmaul xamsa tamit waaw bi day remplacer damma bi nga xam ne moom moo nekkoon mandargay cosaan comme jaa a axuuka sa mbokk mi ñëw na léegi loolu mooy ci yu ñu war a raxaa yi nga xam ne ñoo ko mën a ñi nga xam ne nag ñoom ñooy remplacer loo xam ne dafa waroon a nekk nasab mooy yaa bi day remplacer lu ñu waroon a nasab waroon a nekk fatha yaa bi da koy remplacer ci loo xam ne duel la comme ra'aytu bu dee ñaar la ra'aytu tilmi day yi gis naa ñaari élèves yi loolu ay boobu yaa ñu maas sukkoon boobu moom moo lan moo remplacer fatxa bi nga xam ne moo fi waroon nekk ci lu ñu war a nasab waaye lu ñu war a nasab ba léegi yaa tamit da koy remplacer mais fii jam'ul mudakkar saalim pluriel boobu nga xam ne mooy jam'u mudakkar saalim bu ne exemple ra'aytul muslimiina gis naa way wommatuñu góor ñi muslimiina yaa boobu di xëcc miin bi moom moo remplacer fatxa bi nga xam ne moo doon nekk ci cosaan nasab léegi nga ne ko yooyu rek la mu ne la déedéet alif bi tamit day remplacer ba léegi ci loo xam ne dañ ko war a nasab mais nag ci kaa fil asmaa'il xamsati ci tur yooyu nga xam ne dañoo nekk juróom par exemple bu ma nee ra'aytu gis naa axaaka yaa alif boobu rek ci xaa bi boobu dafa remplacer kan yaa bi euh, fatxa bi nga xam ne moom ci nasab moo nekkoon cosaan bi nga ne ko rek la mu ne la déedéet kasra tamit daa nekk yi dafa bokk ci yi nga xam ne day remplacer lan dafay remplacer fatxa ci loo xam ne dañ ko waroon a nasab mais ci kaa boo xam ne fil jam'il muannas saalim foo xam ne jam'u muannas pluriel boo xam ne bu jigéen la boobu comme di jeex ay aatum ak yooyu nga xam ne comme ra'aytul muslimaati bu boobaa kasra bi kasra bi moom moo lan moom moo remplacer fatxa bi nga xam ne moo nekkoon cosaan kan laa gis jullit ñu jigéen ñi léegi nag ñu ñëw ci jar jar nga ne ma mais jar moom kiiwu cosaanam kasra la woon ma ne la waaw mais kasra boobu moom am na yu koy remplacer ci ay cas nga ne ma yan mu ban moo ci lan ñoo ma la yaa bi yaa bi day remplacer boo xam dañ ko waroon a jar ci kasra mais comme que moom moom nag da koy remplacer cette fois-ci du nekk kasra mais fi ñu war a jar bu boobaa yaa moo fay nekk ci kaa boo xam ne musanna ci loo xamante ni ñuy juyal la ñaar la nga ne ma jox ma ci exemple ma ne la sallamtu alal waladayni sallamtu nuyu naa alal waladayni ci ñaari gone yi yaa boobu ay boobu moom mooy ki nga xamante ne nii moom moo remplacé lan kasra bi nga xamante ne nii moom mooy mooy maskat mooy mandargaay cosaanu yu kan xam ne lañ koo war a jaru nga ne ma yaa rek la ma ne la yaa bi ba léegi da koy def mais nag ci beneen cas boo xam ne du yàlla mun a fil jam'il muzakkar saalim ci loo xam ne pluriel la boo xam ne bu góor la comme sallamtu alal muslim miina na yaa boobu di xëcc miin bi yaa boobu moom moo fa remplacer kasra bi nga xam ne moo nekkoon bu cosaan ci loo xam ne dañ koo war a jar nga ne ma yooy rek la ma ne la des na yaa bi ba léegi moom it day remplacer kasra bi. ci foo xam ne dañ koo war a jaral waaye fil asmaa'il xamsati ci tur yooyee nga xamante ni ñooy juróom comme exemple sallamtu ala axiika nuyu naa sa mbokk mi nga ne ma boobu rek la kon jeex na man la déedéet fatxa bi fatxa bi moom tamit daa nekk koo xamante ne nii mandarga boo xamante ne nii siin boo xam ne moom it day remplacer kasra bi ci loo xam ne dañ koo waroon a jar waaye nag fil mamnu'i min as-sarf ci loo xam ne day nekk mamnu' bu dee mamnu' min as-sarf le tur boobu exemple sallamtu ala yusufa mooy duuna yusufa yusufa te pourtant ala te moom ismul majrur la ci yoon ci cosaan boog laa bëgg a wax kasra la doon doon mais fii nekkul kasra ndax la ndax dafa nekk mamnu'un min as-sarf loolu mooy résumé bi nga xam ne moom la def foofu nag la mbir mi yem bii di ñëw nag ñu war a gis trentième cours ci ni mu toftalee téere bi insha allah mu ngi ko tudde al i'rabu taqdiriyu fil ismi al ismul manquusu wal ismul maqsuuru wal ismul mudaafu ila yaa mu mutakallimi loolu lañu war a gis loolu mooy la